أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di suñu fukkeelu fan ak juróom ñu fas yéene ci àndak ak sëriñ Aliou Badara Ndiaye ni ñu ko waxe mu fas yéene ànd ñun ci tomb boo xam ne mooy euh, jaamu yàlla gu mag gi nga xam ne ci lañ nekk muy wàllu koor ay atteem ak lépp loo xamante ne aju ci incha allah mu fas yéene ñu ko baaxe tey kon bale ñuy jox kàddu gi sëriñ bi dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci njaareem ci daara yi sëriñ Mor foofu noonu tamit ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba bind lu man ñetti kaamil foofu ci daara ji foofu noonu la tàmbulee njàngum xam-xamam ginnaaw bi mu fi jàngee ab diir la jóge foofu nag dem fële ci ndakaaru ci benn institut bu ñuy wax ma'adu Cheikh Zayed bin Sultan Ali Nahyan euh, foofee la jàngee ba am ashahada al-i'dadiyya muy BFEM am fa tamit ash-shahada ath-thanawiya muy baccalauréat ginnaaw bi nag la dugg ci wàllu jàngale dem fële ci Taïf Taïf tàmbule fa jàngale bi mu fa jàngale ab dër tamit la fa toxoo ñëw ci tuubaa moom tamit di jàngale foofu waaye ginnaaw bi la jógee foofu ci tuubaa dem fële ci Dakar moom tamit foofu tamit mu fay jàngale ginnaaw bi ab diir nag ci la dugg nag ci jàngale gineen anam muy jàngale lu jëm ci wàllu technologie kon ci tënk kooku mooy ki nga xam ne moom lañ dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci jaamu yàlla gu mag gii ma wax léegi nga xam ne ci lañ nekk muy wàllu koor muy koor ak lépp loo xamante lu ci aju la kon incha ci biir waxtaan wi ñu xamal lan mooy koor ñaare ba tamit ñu xamal ay ngëneelam su jógee ci loolu ñu xamal façon koor yi su jógee ci loolu tamit ñu xamal lan mooy liy saxal kooru wooru Ramadan su jógee tamit incha allah danañu indil li nga xamante ne moo yàq koor ak li ñu si ci biir koor ak li nga xamante ne ku dog ci koor te tey ko naka nga koy la ko naka nga war a def kon ci tënk rek lii ay tomb yoo xamante ne incha allah fas yéen nañu ko leeral ci biir waxtaan bi bi muy ñëw nag mi ngi ànd nag euh, ay mbokk yoo xam ne wàll gi mu ànd wàll gi mu yëngatu ñoom tamit ci lañ yëngatu rek ñu ràññee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha Seck moom tamit muy jëwriñ ci kër sëriñ Mouhamadou Mountakha yoo daara foofu ci Daaru Tanzil ànd ci tamit ak sëriñ jiite ñi nga xam ne moom xam nañ ko jotaay bii nii mu bokk ci mu assasatul wafa di ci liggéey tamit liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la kon ci tënk rek euh, noonu la waxtaan wi fas yéene doxi incha allah xam naa ne ñu fàttali mbokk fàttali mbokk yi rek ne ñi nga xam ne ñoo bëgg a ànd ak ñun ci rajo yi ak télévision yi bu dee RTS ñoom. waxtaan wi daan ko teg ay 23h30 wala 14h bu dee Lamp FM ñoom 13h teg waxtaan wi bu dee benn FM 17h Sik FM 21h Jant bi FM moom tamit 21h wala ci fajar bi ICAP muy université Cheikh Ahmad Bamba 22h Walfadjri 18h. Euh, Sud FM euh, Sud FM tamit bokk na ci rajo yi nga xamante ne danañ teg waxtaan ñoo ñoom Diso FM bu dee ci ñu dëkk ci Darou Moukhty ak li ko wër ak fële ca Ñaaxeen Darou Moukhty FM ak Ñaaxeen FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def Darou Moukhty FM tamit bis bu nekk dana ko tegaat ci 14 bu dee ci wàll télévision yi làmp Fall TV ak Touba TV ak Mourchid TV. ba tey tamit ci wàllu internet bi Touba Vision ñoom waxtaan wi am direct lañ koy def ba tey encore Baval Média wala Bichri TV boobu yooyu tamit ku ci kii rek da nga mën a ànd ñu ci waxtaan yi ba tey tamit euh, ñi nga xam ne ñoo amee euh, gëstu liggéeyu mag ñi ak tasaare ko muy suñuy mag ñoom tamit euh, ñi ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi di ko tasaare ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ bi ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey ñu fàttali rek ne suba incha allah ci dibeer ji danañu ànd ak professeur Abdoul Khoudoss Sall ci as Sénégal watanun ghaniyun muy Sénégal réew moo xamante ne réew mu am la kon ñu jox kàddu gi sëriñ Aliou Badara ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee tey yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko wassalaamu aleykum wa bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wa afdalu alsalaati wa atamu ltaslimi ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain wa radia allahu an alcheikh alxadimi qaada allahu maxtaara lahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñuy dégloo ko seetaan noo ngi leen di nuyu nuyu bi nu yàlla boole muy taxiyatan min indillahi tayyibatan mubaaraka te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi jiital sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mi nu defal tawfiixuk nu mën fekke weeru koor muy weer wi nga xam ne moo gën ci weer yépp waaye mu defal nu tawféexu wérgu yaram ba ñu mën a sóobu ci li nga xam ne daf na ko santoon saa weeru weer ñëwatee te moo di di ci jaamu yàlla jaamu yàlla gu tudd koor ñi ngi julli ci yonentu bi alayhi salaatu ni nu ko alquran digale wax ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñoo ngi sant ka gërëmit mbokk yi di taxawal mu assasatul Wafa di leen sant ci boole gi nu boole ci liggéeyal sëriñ tuubaa liggéeyal sëriñ tuubaa nag ku la ca boole war nga koo sant ndax loo xam ne la mu la mu la mu dikk ñi nga xam ne ñoo ko ca nekkal yaatu na yaatuwaay boo xam ne képp ko la woo ne la dañ ko def kooku ak cantam yàlla rek moo ko mën a matale wax na ne inna alladina saara'u fi xidmati fa lahumu diyaaru wastal jannati mu ne ñi nga xam ne dañoo sawar lool ci di ma liggéeyal nga xam ne fuñ ko wootee bokk nañ ci ña fay njëkk nee na ñooñu waxuma dana nu dugg àjjana yem ci waaye dana nu am ay place spéciale yoo xam ne ñu dul ñoom dañ leen cee ñee kon loolu ku la ci boole war nga ko sant noo ngi sant sunu ñaari jëwrin yi ñu àndal si sëñ Mouhamadou Nil Mountakha Seck ak Baye Serigne Jiite Taif di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi teew di fas yéene ànd ak ñun jotaay bi jotaay bi nag ñuy waxtaane benn ci ponki lislaam yi ndax xam ngeen ne lislaam mbaar la moo xam ne jën yi ko yanu walla boog poto yi ko yanu dañuy wax ne juróom la li ñu fas yéene waxtaane benn la ci poto yooyu muy wàllu koor ak lépp loo xam ne da aju moom koor rek bala ñoo dugg ci moom dañuy laal tuuti rekk ci ay ngëneelam laal ci lenn te buñ bëggee xam dara ci ngëneeli koor mën nañoo ba a sori buñ xoolee rek baat yooyu nga xam ne as-Sayxul Xadim qaadallaahu maxtaara bind na ko ci benn ci xasida yi nga xam ne da koy gàttandoo koor lam ca wax doy na sëkk ci ay ngëneel wala noonu doyloo nan ko te moo di yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi mu ne ko yow mi nga xam ne gan yépp yaa ci gën gan yépp yaa ci gën yow mi nga xam ne boo ñëwee di gane dangay ëndaale ab sërica gan goo xam ne day ëndaale ab sërica waaye gan la goo xam ne ab sëricaam mel na ne wuute na ak sërica yi gan yi indi ndax moom nee na ko ata bil bishri wal madadi moom mbégte ak ay xéewal yu amul fu mu yem moom lay ëndaale mu ne ko nag ahlan wa sahlan nanga dal ak jàmm ñu yaatal la mun de bokkuñu ci ñi nga xam ne bu weeru koor jubsee dañuy tiit dañuy tiit ndax lan ndax xam nañ ne metti waay bu metti mu ne nun bokkuñ ci dañ lay yaatal bokkuñ ci ñi nga xam ne dañuy daw gan nun moom dañ lay yaatal waaye mu ko ci ne ko la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xirat taati wassadadi mu ne ko yow day gan nga goo xam ne gan gu tedd nga waaye bokk na ci li nga xam ne mooy wone sag tedd nga ak sag am kóllëre mooy at mu jot da nga ñëw siyaare yi mooy gan goo xam ne at mu jot mu ñëw siyaare si kon mel na ne fonk na ab randiwu moom weeru koor mu ne waaye gan nga koo xam ne nag képp koo siyaare ji war na koo berndeel képp ko am gan yonent bi alayhi na woon man kaana yu'minu wal yawmil aaxiri ku gëm yàlla ak yonent bi na teral say gan mu ne waaye gan gii nag mel ne teraangaam liñ ko war a berndeele wuute na ak gan yi nga xam ne nag dañ leen di berndeele ay lekk ak naan moom nag mukarraman bi xirab taaati la nee na liñ koy berndeele mooy ay jaamu yàlla ay julli yu bari ay jàng alquran yu bari ay julli ci yonantu bi alayhi salaatu wasalaam yu bari ay dammu sa bànneex nee na moom lañ koy berndele kon benn ci teddi nga yàngoog mooy gan la goo xam ne moom liñ koy ganale mooy ay jaamu yàlla waaye muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi rashadi mu ne waaye weeru koor day ku tedd nga ca yàlla sunu boroom xawma foo teddut waaye fa sunu boroom moom ku tedd nga fa foofoo de dañ la fay wormaal di la fa teral sunu boroom moomee nga xam ne benn buur rekk la boo xam ne lépp moo ko moom du bokk kenn dara laka laka sama wal araadi wal hawaau bila musharikin li yarut man shirkuhu baana ni tedd nga fa yàlla waaye képp koo xam ne am na dara ci ragal yàlla tedd nga fa moom waaye képp koo xam ne am nga dara ci xam-xam da ngay tedd fa moom waaye képp koo xam ne am na dara ci ak njub dangay ngay tedd fa moom wa inda ahli tuqaa wal ilmi war rashadi mu ne ko gan nga goo xam ne bokk na ci say teraanga ak say tedd nga mooy saa yoo ñëwee ñu booy dellu mboolem bakkaar yi ñu amoon danga koy effacer yóbbaale kon gan googu tedd na waaye mbooleem aajo yi ñu amoon danga ñu koy fajal waaye mboolem li nga xam ne ay musiba la ak i mbewte danga ñu koy dàqal te du dellu si moo tax mu ne ko lazilta maaxiya aw zarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin minal al xaladi ñett yooyu yow rek lañ gis ci gan gu koy def waaye gan nga koo xam ne ki ñu gën a sonal nga xam ne alxuraan dafa wax doomu aadama yi ni leen benn noon rek ngeen am mooy na inna shaytaana lakum aduwwun fattaxisuhu aduwwan seytaane rek la alxuraan joxoñ ne mooy seenum noonu ñi ci des ñëpp dañ koy jàppale rek waaye moom rekk mooy noon bi waaye yow weeru koor saa yoo ñëwee ñu jéng seytaane tedd nga teddaay goo xam ne boo ñëwee ba ñu war laa ganale seytaane bëgg a yàq ngan gi dañuy jéng seytaane waaye dañuy xiirtal lépp loo xam ne lu baax la mu ñëw bokk ci ngan gi mooy wa saafidan kulla sheytaanin bi ma mahahu wa mutxifan sawil ihsaani bis safadi wala wa safadi kon yooyu yëpp bokk na ci ay tedd ngaam waaye bokk na ci ay tedd ngaam moom chehru ramadanil mubarak mu ne ko yaa shahra rabbin karimin fiika jaadalana bi laylati alxadri daati alfadli war ragadi mu ne ko bokk na ci sa teddaange mooy yow weeru yàlla wu tedd wii dey ci sa biir suñu boroom ci la tànn génn guddi ñu di ko tuddee laylatul xadri mu nekk guddi goo xam ne guddi yi ngëneel la ay guddi yi xéew la nga xam ne xayrum min alfi shahrin loolu moom rek moo ko am waaye bokk na ci teddaangay weeru koor mooy wàcce ki nga xam ne alquranul karim ci biir weeru koor lañ ko wàcce shahru ramadan alladi unsila fihi alquran shahru ramadan ci biir ci biiram ci lañuy wàcce wàccee alquranul karim te alxuraan ku ne xam ne ne sifatun min sifatihi asa wa jalla aw melo la ci melokaani yàlla yi waaye bokkul ci mbindeef yi ni ma koy faral di waxe ci biir adduna buñ la waxoon demal jàppal ma yàlla indil ma boo jàppee alxuraan juumoo ndax melo la te aw melo mënta tàqali mënta tàqalikoo ak jëmm ja kon loolu bokk na ci ay tedd ngaam moom weeru koor kon nag weer woo xam ne lii la am ci ay ngëneel mel na ne ëpp naa sàggane mel na ne ëpp naa caaxaane waaye mel na ne promotion yi ci nekk di sàmmonteeg moom ba fexe ba jariñu ci day kooka ku am xel lañ koy tuddee waaye ka amul xel kay mooy ka nga xam ne weeru koor wi dem na ba génn te bakkaar ya mu yoroon jeexut waaye tuyaaba ya mu yoroon feesut moom la yonent bi alayhi salaatu wax ne ki ma yéem mooy ki nga xam ne danoo dugg weeru koor mu yor ay bakkaar ñu dem ba génn weeru koor mu desewaat ay bakkaar nee na kooku moom ku ma yéem la lool ndax loolu daa wërta mën a nekk ndax weer woo xam ne dañ ciy goreele nit ci sawara di ci xëpp ay yërmande ak yi njëggal weer woowu ku ci sàggan rek mel na nga ne xañ nañ la yool boo xam ne yool bu rëy rëy rëy la euh, jële nañ ci Sahl ibnu Saad mu wax na yenantu bi aleyhi salaatu wasalaam nee na weeru koor day dañ ko beral ajjanay boppam especial wala boog appartement boppam ca ajjana nee na àjjana daal dafa am benn appartement boo xam ne kenn du fa dugg loo mën a mën a jaamu jaamu yàlla bu fekkee bokkoo woon ci ñedaa woor loolu mbokk yi daa mel na julli mi nga xam ne wax nañ ne mbooleem xeeti ponk yi ginnaaw ginnaaw tudd baati seede yi moo ci gën moo ci gën ndax julli daanaka mooy mooy diine jëpp moo tax yonent bi ne ku koy def dafa mel ne def nga lépp ku ko deful daa mel na defoo dara waaye taxul nag julli ñu jàng fenn ñu ne dañ koo beral appartement boppam wala ajjanay boppam waaye koor moom nee nañu dañ ko wutal ajjana joo xam ne rayyaan la tudd kenn du fa dugg ku dul woy woor ña mu am xadis boo xam ne yonentu bi alayhi salaatu nee na sunu boroom nee na mbooleem jëfi doomu aadama yépp dafa mel ne yépp ci boppam rekk lay dellu ba mu des koor mu ne koor nag man maa moom te maa koy fayal sama bopp kon yii yëpp daal bokk na ci yi nga xam ne benn boo ci jël rek jar na fonk waaye jar na bàyyi xel waaye jar na sonne jëmmi koor nag mooy lan li ñuy tudde taarif mooy mbir mooy dugg nga xamle mooy lan waroom xam-xam yi dañuy wax ne bu ñu waxee baatub as sawmu wala as siyaam mi nga aju ci niñ ko tëggee ñu ne la bu fekkee ne dangaa jubloo wax jëmmi làkk wi ñu naan ko lughatan ñu ne mutlaqul imshak hani shay mooy daal nit ki téye boppam ci dara rek buñ ko waxee ci wàllu làkku arab dañuy wax ne mooy koo xam ne dafa téye boppam ci mbir mu mu mën a doon kooka saa'im la mooy aji woor la fa isaa amsaka shakhsun anil kalaami aw at-ta'am falam yatakallam walam ya'kul fa innahu yuqaal fi lugha saa'im kooku aji woor lañ koy tudde ni ko alxuraan jàngale ca sayyidatuna maryama bañ ko sonalee ca coow lu bari la foo jëlee doom ji te amoo borom kër mu ne inni nadartu li rahmaani sawma falan ukallima al yawma insiya mu ne man dey dama fasante woon ak wëllëre yàlla sama boroom ne damay woor looloo tax duma waxante kenn kenn tey kon ñàkk wax foofu mooy tekki woor su ko defee moo tax baat bi ci luxa loolu lañ koy firee buñ ko waxee nag ci njàngaleem sariatul islaamiya euh, rawatina ci ni ko mazhabu imaamu daaril hijra imaam malik radiallahu anhu wa ardaahu ñoom dañuy wax naan al imshaaku an shahwatay al batni wal farj wa ma yaqumu maqaamahuma euh, min anil muftiraat anil muftiraat min tuluu'il fajri ilal gurubi bi niyatin xablal fajiri aw mahahu ñoom nee nañu koor buñ ko waxee ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu njàngaleem sariya mooy nit ki téye boppam walla boog mu téye ñaar yi nga xam ne mooy ñaar yi muy bànneexoo mooy bànneex boo xam ne ci gimiñ lay jaare jàll ci biir ak bànneex boo xam ne bànneexu bànneexu sëy la nee na ñaar yooyu lañ koy téeloo nit ki du sañ lekk du sañ a naan du sañ a def lenn luy nuroog lekk ak naan muy benn ñu ne nit ki du sañ a sëy du sañ a def lenn loo xam ne day nuroog sëy génne mën yoog mas yoog ya ca aju yépp yooyu euh, sa nati bi bayaaniha bu soobee yàlla loolu nag nit ki def ko bi fajar ji xaree ba keroog jant bi sox nee na loolu bu ko defee ba noppi mu ànd ak yéene joo xam ne day jiitu fajar wala bokk yéene ji ànd ak fajar ndax yéene ji foofu xëy na danañ ci ñëw lu am solo la ndax yéene niñ koy defee ci koor bokkut ak yeneen jaamu yàlla yi koor moom daa am waxtu boo xam ne boo koy yéenee du baax ni ko mashabu imaamu Malik jàngale nga xam ne boo négee ba digg bëccëg jant bi jant bi nga di ko gis ñu ne boo yéenee bis ba ca tege na damay woor ñu ne la loolu duñ ko jàpp fokk jant bi so yéene ji tàmbalee foofu ba keroog fajar ji di xar kon foofu la ñuy dugal yéene loolu nag moo xam koor ga koorug farata la moo xam koor ga koorug naafi la bu dee ci gisiinu lu ëpp doole ci mashabu imaamu Malik radiyallahu anhu mu wuuteeg nag yenn yenn gis-gis yi nga xam ne noonu dañuy jàpp ne koorug la boo xëyoon suba ba boori huit heures ak neuf te fekk lekk goo naanoo bu la neexee mën nga ko daal di tàmbali ñu sukkandikoo ca xaddis boobee ñu waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ca kër ga ne leen du ngeen ma wutal foofu lu ma lekk waaye nu wër wër ne ko gisuñu ko mu ne kon nag far naa woor ñu ne ah kon da loolu li muy tekki kon mooy koorug naafila moom mel na ne wutaluñ ko àpp ndax yonent bi daa laaj lu mu lekk amu ko mu doo ko mu doo ko mu doo ko jàpp koor ñu ne loolu kon mel ne na dagan na waaye mel na ne bokkut ak nag gis-gis bi gën a dëgër ci masabu imaamu Malik radiyallahu anhu kon loolu mooy jëmmi koor mooy xamle gi koor nag dañ koy daañu ko séddale ay xaaj daañu ko séddale ay xaaj euh, ñu wax ne koor mënees na koo séddale juróomi xaaj am na koor goo xam ne mafruud la maanaam farata la des koo farataal lu mel ne ramadaan ak wala koo xam ne dafa amoon bor ci ramadaan di ko fay wala xeeti kafaaraat yi nga xam ne nit ki dafa def euh, génn ak topp suñu borom subhanahu wa taala ne ko ngir nga far ko foog ko da ngay def nangam moo xam kafaaratul yemini la wala lu mel ne zihaar la wala xeet yooyu yi nga xam ne léeg-léeg nga def ci dara ñu ne la ngir ñu faral la ko fokk nga def nangam ak nangam kooku euh, man ngaa dem ba ci biir mu soppali ko koor niki kafaaratul yemin ci misaal rek suñ borom naan laa yuwaaqisukum allahu bi laghwi fi aymaanikum walakin yuwaaqisukum bi ma aqabtumul aymaana fa kaffaaratuhu it'aamu asharati masaakin min awsati ma tut'imuuna ahliikumu aw kiswatuhumu aw tahriiru raqaba mu teg ci ne fa man lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaam ku ko amut na woor ñetti fan kon xeeti koor yooyu yëpp kooku kooru farata lay doon wala boog mu nekk koor goo xam ne danga koo da nga koo nisar loolu ci masabu imam malik boo nisaree ak koor farata lay doon mu wuteeg nag li abi xanifa radiyallahu anhu li mu jàpp moom nee na kooruk nisar du farata maanaam moom du farata la wax nee na waajib la wala boo sax mu dem ba tudde ko sunna mu akkada nga xam ne ki ko bàyyi nee na du ci jële benn bakkaar moom noonu la jàpp ñu ne ko xanaa da gisut xanaa da ngaa gisut wala yuufu nusurohum gi alxuraan di wax naan nañu matale seen niseria buñ ko defee mu daan ah xanaa xanaa gisoo ne kon ku nisaroon ak mooy yàlla ndax da koy def wala déet ñu naa ah, déet du ko def ak mooy yàlla mu ëpp naa def mu ne mi ngi noonu kon noonu la demee ndax te loolu it ñëw na ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne képp koo xam ne da nga nisar def ak topp nanga def topp googee waaye ku nisar def ak mooy yàlla nag bu ko def moom looloo tax moom abi xanifata radiyallahu anhu mu jàpp ne nisar moom du farata waaye bokk na ci xaaji mas nuun la maanaam dañ koo sunnaal mooy bis yi nga xam ne dañ naan bis nangam de baax naa woor bisu arafa baax naa woor ku dul aji aji wala lu mel ne ñu ne bisu nisfu sa'ban wala lu mel ne ñu ne juróom yenti fan euh, ci sil xijja loolu sax mooy mooy yow ma arafa rek wala ñu naan rajab wala yooyu nga xam ne dañ la koy wax yooyu yëpp nekkul farata waaye lu ñu sunnaal la lu ñu sopp la wala boog mu nekk koor goo xam ne koor ga dafa xaraam koor ga dafa xaraam lu mel ne bisu iid iidul adha mooy lu mel ne bisub tabaski ak bisub korite kooku loo baax baax ak loo bëgg-bëgg tuyaaba dafa xaraama woor boo ko wooree waxuma ñuy nangu koor ga waaye bakkaar sax nga cay far jële ak li ñu tudde ayaamu tashriq mooy fan yi nga xam ne ñooy topp ci tabaski moom it dafa xaraam bu dee bu Malik nag ñoom ñaari fan rek lañ ciy teg bu dee yeneen mazahib bi nag ñoom dañ naan ba ñetti fan dafa xaraam yooyu yëpp dañ koy tere wala boog mu nekk koor goo xam ne damooy ñeenteel bi muy koor goo xam ne moom dañoo dañ koo sib muy li ngay dégg ci yenn titéer yi léeg-léeg nga dégg ñu ne la jàpp benn bis rek di ko woor bañ gi mu bañ bañ gi ñu bañ mu nuroog bi tax nañu ne koor goo gi dañ koy dañ koy sib ndax dañ koy dawale dañ koy dawale lu mel ne masab imam Malik hadis bi yonentu bi nettali ne bu ngeen wooree weeru koor ba mu jeex ngeen teg ca juróom benni fan masab Maalik ñoom dañ ne juróom benn fan yooyee sib nañ ñu taqale ko ñu ne ndax lan ñu ne ndax dañuy bañ ñu defe ne loola kat dafa nekk sunna wala dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci koor gi ba ko xamut man koo roy waaye am na ñu ne sax bu fekkee ne mënees na koo def ci anam boo xam ne loole ñu cay ragal du ca am su boobaa sax sib ga day dañ kon yooyu mooy koor yi nga xam ne dañ koy sib kon ëggul ci xaraam waaye dañ koy sib rek yem ci su ko defee moom koor lan mooy tegtale nekk gi mu nekk farata lan moo koy tegtale ci alquranul karim wala ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam wala ci li ñuy tudde ijmaa mooy li nga xam ne waroom xam-xam yi dañ ci amul genn wuute ñoom ñépp ñoo ci bokk waxandoo ko muy genn kàddu bu dee farata bi moom alquran euh, moo ko indi avant loolu sax koor xam ngeen Euh, fuqahaa yi nee nañu farataal nañ ko ñetti farata yoo xam ne benn bokku ci ak moroom ja maanaam euh, salaasa marahil dañ ko farataal ñetti xeet maanaam ñetti yoon koor njëkk nañu farataal li ñuy tuddee woor ashura moo njëkk a nekk farata ji lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko farataaloon ñi di ko woor booba weeru koor ñëwagut gannaaw ba loolu ca makkatal mukarrama la woon gannaaw ba ñu farataal weeru koor ci boppam nag moom waaye farataal gañ ko farataaloon daa bokkut ak gii nuy woor noonu ndax booba dañ daa wax rek ne ñaari xeet lay doon képp koo xam ne mën ngaa woor nga taamu ko nga woor ko koo xam ne nag mën ngaa lele mën ngaa lele yow jërut ngay woor ak donte mën ngaa woor sax dangay ngay da ngay rek mu mel ne kon booba ña amoon xaalis ñoom bu ñu ragalee koor mën nañoo bañ a woor te du ñu am benn ngant loolu mooy ñaareelu farata bi ñetteel bi nag Euh, laaye jooju di wax naan fa man shahida minkum sahra falyasumhu koo xam ne nag gis na weer wi naka woor léegi nag mooy ñetteel bi nga xam ne léegi nag mayeetuñ nekkatut wàllu tànn mayeetuñ kenn ngay lele te fekk mën ngaa woor kooku moom woor la far force ndax ñetti xaaj yooyu yépp ba demee ci buluuxul maraam min adillati al ahkam ibnu al hajar al asqalaani noonu la ko ëndee ca sarxu ba kon faratay koor alquran mu ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min xablikum laallakum tattaquun nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bi alayhi salaatu wasalaam di ay jullit farataal naa ci yéen bis ni ki tey ngeeni woor weeru koor ni nga xam ne noonu laa ko farataale woon ca ñafi jiitu woon te dara taxut ma farataal ko nag ludul dul rek bëgg ngeen bëgg ngeen am jom bëgg ngeen am jom mooy mën naa am bu ngeen ko defee ngeen ragal yàlla kon loolu mooy dalil bi nga xam ne alquran moo ko indi bu dee xadis bi moom mel na ne siiw na lool mooy xadisu ibnu omar boobu nga xam ne daanaka ponki lislaam yépp ni mu nekkee farata moom moo ko indi ndax boobu da doon indi li nga xam ne moom la tabaxee lislaam naan bu neel islaam ala xams googu ñu doon indi ba mu ko nettalee moo wax ne lislaam day dañ koo tabax ci juróom maanaam mbaarum lislaam ci boppam daa mel ne juróomi poto moo ko téye am poto boo xam ne mooy gëm yàlla te wéetal ko seede ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndawal yàlla la ni fi ay ndaw jaare woon moom lañu tudde ash-shahadataani ba ca topp mooy julli juróom weer woor weeru koor joxe asaka ak aj màkka gis nga kon woor weeru koor moo nekk ca ñeenteel ba mooy ñeenteelu position kon ponk la ci lislaam ba ca tege nag mooy waroom xam-xam yépp boroom xam-xam yi xeetu yépp d'accord nañ ne koor moom farata la ci bépp jullit boo xam ne nekk na mu mukallaf te mën na ko ñaar yooyu rek mooy sàrt yi mooy fardu ayni la fardu ayni mooy loo xam ne dañ koo farataal ci jëmmi nit ki nga xam ne kenn mënu koo jëfal kenn maanaa kenn du toog fenn ne Euh, dama lay wooral loolu mënta nekk wala kaay ma fay la nga wooral ma yow yow ci sa jëm yow ci sa jëmm gannaaw ba nga nekkee ab jullit gannaaw ba nga matee mu kallaf nekk mag bañ a nekk xale waaye gannaaw ba nga ko manee su boobaa nag koor faratale ci yow kenn mënu la koo mënu koo defal moo tax sax boroom xam-xam yi danañu faral di wax ci ne ndax ko faatu bàyyi fi ay bori koor ndax manees na ko ko fayal waaw am déet ñu werante ji am ñu ne waaw manees na koo fayal ndax daa am ku ñëwoon ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sama waajur day dafee bàyyi ko te daa yoroon ay bori ndax mën naa ko koo fayal yonante bi ne ko ndax bu fi bàyyi woon ay bor da ko ko fayal mu ne ko waaw mu ne ko bor bi yàlla gën a yey ñu ne kon koy manees na koo manees na koo fayal nit am ñu ne déedéet fardu ayni kay moom kenn nu mënu koo defal kenn kenn du jullil kenn kenn du wooral kenn donte aj makka nag manees na ko def li ndax loolu dafa dafa sax ci lislaam bu wér a wér a waaye ñoom daal dañ ne koor daal ki mu war rek mooy ka mu war kooku bu fekkee dafa xas ba faatu benn mu faatu yóbbaale bàkkaar ndax dafa loon bañ koo def ba yóbbaale bàkkaar ba su boobaa nag kooka dañ koy ñaanal yàlla jéggal ko wala boog dafa amoon bor wala dafa amoon ngànt mënta woor feebar ba faatuwaale ko kooka teggal nañ ko ko ndax tegatuñ ko ko ndax Eh, laa yukallifu llaahu nafsan illaa yàlla du teg kenn nag wala mu lay attee ci loo xam ne du sa coobare kon loolu mooy màndargaal farata gi koor nekk farata waaye bokk gi mu bokk ci jën yi nga xam ne ñoo mbaar mii ñuy tudde lislaam eh, su ko defee moom koor nag am na ay xikam maanaa am na yu tax sunu boroom digal na ko sunu boroom jubluwuta xiifal nit ñi maanaa jubluwut a mettital doomu aadama yi rek ak jullit ñi ba tax mu ne leen bàyyi leen lekk ak naan déedéet ñëkkut mu am ay secret wala ay xikma yu nekk ci biir yoo xam ne moom la ñu yéene ak donte sax ci kaw gi moom metti na lool ci ñi sant Jóob waaye nag koor am na ay xikma yu ci nekk euh, manees na cee jànge ne li alxuraan tuddal boppam nga xam ne loolu yàlla moo ko tuddal boppam ne dama bëgg ngeen ragal yàlla lan mooy ragal yàlla ragal yàlla boo ko tënkee rek mooy al imtisaalu bil awamiri wal ijtinaabu bin nawahi mooy jëfe ndigal bàyyi tere loolu rek la weesuwu ko jëfe ndigal bàyyi tere ñaar rek la kon nag ki nga xam ne dafa woor boo ko seetloo daa mel ne mboolem liñ ko tere dafa fekk mu nekk lu dagan ba noppi mu moom ko ñu wëlbati ko doog ko koy tere maanaam wàllu lekk wàllu naan ku nekk xam na ne yi ca araamoon moom dafa xaraam laata koor di ñëw kon yi ci dagan buñ koy tere lekk rek lekk gu dagan lañ koy tere buñ koy tere ak naan naan gu dagan lañ koy tere waaye naan goo xam ne yaaka moom boole ci wala lekk goo xam ne yaaka moom wala soxna soo xam ne mën naa am yaa ko takk ci farataak sunna mu dagan la bu baax a baax waaye loolu lépp teewul ñu tere la loolu lépp ci bëccëgu weeru koor gi ba keroog jant bi di so kon ragal yàlla gi ci suñu borom di jàngale mooy bu weeru koor gi jeexee ndekam loo moom te mu lew la mën nga koo bàyyi waaye waaye rawatina nag loo moomut wala dëgganut ndekam li nga xam ne yaa moom mu lew la tere nañ la ko nga góorgóorlu ba bàyyi ko waa naka nag li nga xam ne moomoo ko moom nga xam ne yëfi jàmbur la wax dëgg yàlla kon war nga ko mën a bàyyi li nga xam ne lew na la mooy soxna si nga xam ne lew na la ñu terale ko nga man koo bàyyi waa soxna si la léwut nag moom boo génnee koor gi kon loolu mooy la'allakum tattaquun manees na ko cee déggee waaye manees na cee déggee mooy lépp loo xam ne amalut doomu aadama bi njariñ amalut jullit bi njariñ ndax hadis ba kat daa waxoon ne man lam xaw la suuri wala amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabah yàlla nee na koo xam ne boo wooree mënoo bàyyi waxi caaxaan ak jëfi caaxaan nee na aw ma soxla ci ngay bàyyi lekk naan amulu ma njariñ ndax bàyyi lekk ak naan mooy xiifal sa bopp te man soxlu ma leen xiifal kon looy déggee foofu mooy kon mi ngi lay jàngal nga sàmm sa cër yi kon weeru koor bokk na ci xikma bi ci nekk mooy day sàmmuloo jullit bi ay cëram day sàmmuloo jullit bi ay cëram moo tax ashaykhul xadim mu ne fa sawmu ay yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li shahwi nee na koor daal mooy sa cër yi nga yore nga woor loo leen ba lépp loo xam ne da leen a mën a juumloo ñu mën a def lu yàlla gërëmut mooy nga tëj cër yi ba ñu bañ koo def nee na loolu mooy dëggi dëggi koor ndax is rubba sa'imin ma'al jamaaha laysa lahu fihi siwal majaa nee na barihaana aji aji wax ne woor na barihaana aji wax ne woor na du sax aji woor waaye aji wax ne woor na te kooram googee muy woote woo du dara la lu dul ab xiif kese kese kese kese kon loolu mel na ne lu mat a bàyyi xel la waaye bokk na ci xikma bi nekk ci koor it mooy jàngal gim lay jàngal lan mooy mettit mettitu xiif rawatina ndax bu fekkee ne yàlla dalaa dimbali nga am alal ju bare bare bari loo bëgg ci lekk am ko loo bëgg ci naan am ko nga xam ne yow mën naa am mësoo mësoo diñe mësoo fande yow mosoo bëgg lekk mukk te lekk te amoo ko mën naa am nga yaakaar ne yow situation boobu nga nekk ñëpp ci lañ nekk man naa am nga yaakaar ne maanaam yow moom maanaam nit nit di toog di amut lu mu lekk sax da ngay def ne ay caaxaan la moom da ngay yaakaar ne loolu amut waaye bu weer koor ñëwee nag suñ borom tëj la ne la bu ko def nga daal di xam la mu saf nga ne ah ndekete man ki ñëw di ma laaj naan ma sëñ bi may ma lu ma jënde añ ndekete la ko daloon metti na loolu da koy jàngee ci koor bu baax a baax a seetee bu fekkoon ne fërataluñ koor kooku du mas a xam ab xiif loolu bokk na ci secret yi nekk ci njariñul koor ak xikma yi ci nekk waaye bokk na ci mooy al mooy sellal sa jaamu yàlla sa diggante ak sa boroom képp kepp képp ci misaal koor gi dey yaakaar naa ne nit lu mu baax baax ak lu mu àgg àgg ci yàlla bu fekkoon ne moo digle koor gi def naa ñu bare bare duñ ko topp moom ndax yàlla rek lañu may cër bu toll ne mu ne leen bàyyi leen lekk ak naan nit ñi di dugg seeni néeg mën a lekk te kenn du leen gis te lekkuñu loolu yàlla rek moo ko am subhaanahu wa ta'ala kon koor daa mel ne mu ngi jàngal nit ki sellal mooy def te yàlla tax ndax bu dee nit ñi rek la moom mën ngaa dugg sa nekk lekk li ngay lekk daal di fomp saytuñ ba mu wow nga mel ni ko woor boo ginnee bu nit ñi dee ndogu nga dogu ni ñoom kenn du la wax wóoroo ndax nit ñi xamuñu xëy bu léegi kon yow bi nga tëjoo sa néeg la kan moo la tee lekk bu ñu la waxoon la yow lan moo la tee lekk da nga ah, yàlla sama borom moo may gis moo tax kon sellal dëgg dëgg ngoog loolu la sëñ bi doon wax naan an ta'budallaha ka annaka tara loolu ñëw na ndax yow yaa ngi sëb nekk kenn gisu la li la tey def mooy yàlla gi kenn rek la moo yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon koor day jàngal nit ki sellal ay jëf gis nga noonu nit ki mel ci koor nag bu góorgóorloo ba bu koor gi jàllee buy jàng buy julli mu mel noonu nga xam ne yàlla ji rek la ciy xool nga xam ne mbooleem ay waajibaat yi muy def yi suñ borom farataal ci moom yàlla rek la ciy xool loolee nag mooy dara ji ju kawe ji nga xam ne moom la su moom la nu sunu borom rek bëggal mooy attaqwa gi nga xam ne moom laa doon moom laa doon misaal léegi kon yooyu yëpp bokk na ci njariñul koor ak xikmatu yi waaye am na beneen beneen bi mooy jëmmi doomu aadama dafa am ay cër yoo xam ne ñoo ko composé rawatina cër yi nga xam ne nun duñ leen gis ndax doomu aadama boo ko xoolee man ngaa gis bopp ak loxo ki tàgg waaye ca biir ba nag am na ay matériel yu fa nekk matériel yooyu bu ngeen rendee seen xaru tabaski ba di ko fees da ngeen ci xam lu bare bare bare bare ak na muy jaxasoo day jaxasoo lool waaye lépp suñ borom moo ko xereñee suñ borom daa bokk ci ay turam xakiim daa xereñ ndax léeg-léeg boo feesee am xar nga gis ci dara sax loo xam da nga yaakaar na lii moom xanaa jëriñu jëriñu toon ci xar mi dara waaye aka caa jëriñ dara man naa bu ci amutoon rek mu dee buti di fu ne la ñuy dugg jaxasoo doomu aadama beet ma ne mosumaa gis biiru doomu aadama waaye yaakaar naa duñ soree xam naa li ma wóor mooy duñ waruñoo soree lool li ma bëgg a wax rek mooy bépp matériel boo xam ne day day dund di consommer dara di dem ak dikk léeg-léeg laaj na ak yeesal borom oto yi xam nañ ko mooy li ñu tuddee vidange boo yore oto di ko dawal ba mu yàgg da dem ca garage ba ñu daal di dindi huile bu dee ba nekkoon ca biiram daal di koy defal beneen huile bu wees avion yeeg mboolem yi yëngatu am moteur motoor yi nga xam doomu aadama yi rek ñoo leen liggéey dañ koy def koor nag daa mel ne moom ci la ñuy defee vidange doomu aadama benn waay bu xam-xamam màcc lool ci wàllu docteur nee na doomu aadama bu fekkee wóorut fekkee wóorut liy liggéey ci yaramam ngir nettoyer yaram wi li muy liggéey fukki fan pour mën a nettoyer benn fanu koor moo koy wecc benn fanu koor boo woor day wecc ab net net nettoiement boo xam ne fukki fan la waroon a am kon gis nga koor moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne suumu tasixu woor leen da ngeen wér boroom xam-xam ya nag ña ngi ci xadis ba di werante ndax wér naak wérut mën ne leen da ngeen a am jot rek waaye wax ji moom ko ne xam na ne wér na ku ne xam ne nag woor moom day joxe ak wér kon moom jërëtul ñuy xool xadis ba ndax al xikmatu daalatul mu'min baat moom bu demee ba wér am njariñ rek kooku julli ñi ñoo ko moom kon nag ndekam wax ji wér na rek daanaka nag di ca sonn nag ci xadis baag ndax mawdu laak ya ca aju daanaka du bëreeti solo euh, bokk na ci njariñul koor ba léegi ak xikma bi ci nekk mooy koor mooy mooy azaka mooy azakay yaram xam nga asakay alal dafa am nga am alal liggéey ba mu yàgg suñu borom ne la sa alal ji de yaa ko yoon waaye teewul nag jël ci lu tal ne nangam maanaam at mu jot xoolal sa alal ji nu mu toll nga dajale ko diviser ko par 40 lu mu la jox nga joxal ma ko inama inama sadaxaatu lim ba mu bari nga joxal ma ko ñooñu te ñooñ seen yoon newu ci ba ngay liggéey fekk fekk fekkewuñ ko sax mu ne jël ci nga joxal ma leen bu fekkee ab sàmm nga amee xar mu ne la boo ci amee ñeen fukk jëm kaw boo amee giléem nangam nangam boo amee or yépp bu ci nekk mu jox koor nag daa mel ne moom asakay yaram la maanaam li nga doon dunde ci at mépp ba am ci yaram ba lekk cee lekk ba nga xam ne daal tabarkalla ci njóobeen yi bu weer koor ñëwee daa mel dañ lay joxeloo asakay yaram maanaa nga fas yéene wàññi sa yaram nag moo tax ñi naan su ma wooree damay jeex nañu xam ne kay lool loolu lañ bëggoon dañoo bëgg kay nga jeex nga xaw a wàññi ko tuuti waaye woor ba noppi nag mel ne wóoroo woon loolu la suñ tubaa doon bañ mu naan wa ba'duhum yakulu akalal baqara waxta futurihi waxta saxara nee na am na ñoo xam ne bu ñu wooree bay ndog wala ñuy xëdd dañuy mel ne nag wuy lekk nag wuy lekk ñun ñëpp xam nañu nag moom buy lekk ñaare du doyal mukk day lekk rek bu demee ba biir ba fees mu daal di naan ba biir ba ne kodd ko dooral mu daal di tëdd jeex na moom loolu la am ci àdduna kon yow doomu aadama bis boo demee ba mel ne nag woowu loolu la kon suñ boroom moom laan ulaika kal an'ami bal humu adal ñooñ dey dañoo mel ne ay bàyyi ma ba mu mu ne déedéet bàyyi ma sax bu defee loolu amut njariñ ndax moom loolu mooy rôlam ci àdduna ndax lu mu gën a suur sax ni ñi gën koo soxla waaye yow mi wàcce sa daraja nag laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwim tumma radadnaahu asfala saafiliin mooy radadnaahu ci sababu maanaa ci sababu ak càgganteem lañ ko delloo ba mu gën a suufee ca way suufee ña loolu rek lay lay tekki kon dafa mel ne koor day da nga ciy génnee asakay yaram moo tax alxuraan ne wa an tasuumu xayrul lakumu bu ngeen dee woor day loolu moo gën ci ñi nga xam ne sax euh, xëy na am na nu ngantul bañ a woor ni ki aju tukki ji foofu la masabu imam Malik jàpp ndax ku ne xam ne kuy tukki bu fekkee matal na sarti tukki bi mën naa bañ a woor waaye bu dee masabu Malik dañ naan mu woor day moo gën ñu ne ndax lan ñu ne ndax alxuraan moo ne wa an tasuumu xayrun mu woor day moo gën waaye fi ma koy daaneele ci xikma yi nga xam ne moo nekk ci koor ba léegi mooy koor day tëj sa bànneex koor day tëj bànneex bànneex mooy lan mooy lii xiirtal nit ki ba mu jëf ak mooy yàll ak bu mu mën a doon li nga xam ne moom la suñu borom wax doomu aadama ne ko bu ko def dafa am luy nekk ci biiram lu koy yëngal di ko yëngal di ko yëngal ba xelam jaxasoo mu daal di jóg daal di dem def loola mooy an nafsu al bi bisu bakkan bi nga xam ne dalay digal ngay def lu bon léegi nag bu nit ki wooree day tëj loolu da koy tëj moo tax yonent bi ci xaddis ba mu waxoon saxaaba ba ne ko yaa ma'shara shubbaani man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj mu ne yéen xale yu góor yi yéen genes bi ku ci yàlla dénk lu mën a takke soxna na ko def na takk soxna ah mu ne loolu day moo moo gën ngeen toog ci mbedd yi rek xale bu jigéen bu romb ngeen xool ko axaddu lil basar moo gën ndax boo tëkkul soxna te bëgg ci ah te ko romb nga xool ko day am problème nee na kon ku ko man nga def ko ndax moo gën rek toog di xool waaye wa ahsanu lil farji moo gën tamit ci ngeen mën a sàmm seen a awra ba du ca def mooy yàlla gi nga xam ne alfahsha la ko alquran di tudde mooy jëf ju ñaaw a ñaaw wala iyaasu billahi te mooy njaalo ak muxaddamatul jimaa ak ya ca aju kon yonante bi mu waxee lii ba noppi nag mu ne ah waaye ku mënul nag xam nga dafa wax ne euh, man man la wax ku ko man mu ne ku mënul nag fa alayhi bi saw mi dénk naa ko nay woo kon gis nga koor kon kon kon koor foofu day tëj bànneex day tëj bànneex moo tax fuqaha yi bu ñu jàngale wàllu sëy di ko séddale naan sëy maanaam nikaa am na boo xam ne farata am na boo xam ne sunna la am na boo xam ne nangam buñ koy lim dañuy wax ne ki nga xam ne wóor na ko ne amut lu mu dencee soxna maanaam sëy bi xaraam lañu doon jàngale ñu ne ki nga xam ne moom amut lu mu dencee soxna waaye bu dencul soxna njaalo muy muy ñaar yu métti nga xam ne moom amut liggéey nga xam ne moom même ku ko dimbali woon may ko lu mu takkeet moom amut lu mu yoree soxna si ñu daan ne ah kooku day dañ koy bàyyi rek mu takk soxna ndekam moom bu amul soxna njaaloon nañ ko bàyyi mu takk soxna ak donte day liggéey lu xaraam di leen jox ñu naa ah, déedéet bala ñu àgg foofu nañ ko digal koor ba noppi nañ ko sant koor bu fekkee mën naa woor dañ naan ko déedéet bul ci soxna bul njaaloo del woor bu fekkee koor ga mënu ca dara nag te maa ngi am yaakaar ne mën na ca dara kon day woor rek waaye du takk soxna ba noppi amut lu mu ko yore wala muy liggéey lu xaraam di ko jox kon loolu lañu tënk ci yi nga xam ne mooy njariñ yi nga xam ne manees na koo jële ci koor manees na ko cee wax njariñ yi moom ëpp na loolu lool waaye lu ñuy tënk rek la ndax waxtu wi des koo tënk lan mooy lan mooy ay ponkam moom koor ay ponkam ay ponkam day bu dee ci sunu ngir mi muy ngirum Maalik moom weesuwul weesuwul ñaar bu dee ci ngir mi di Maalik weesuwul ñaar ñaar yooyu nag moom la sëñ Tuubaa doon jàngale naan siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani nee na sunu koor mii nu santu na day yaari yaari ponk rek la am maanaa farata ñaari ponk rek la am bul ci yokk benn bul ci wàññi benn boo demee ci imaamu Saafi'i yi nag ko yàlla doolee gërëm moom dafa wax ne koor ñetti ponk la ñu ne ko ban ban mu ne ñaar yi waa Maalik lim ñu ne ko buy ñetteel bi mu ne aji woor ji mooy ponkum ñetteel bi nee na as-saa'im daa bokk ci daa bokk ci arkaan moom as-saa'im nee na da bokk waaye as-saa'im moom bu fi nekkut yaakaar naa taxul ñuy wax xay na waaye moom noonu la ko noonu la ko gisee yal ko yàlla doole yërmande ñu ne ko ban ban mu ne wa kaffuna an muftiraat li wajhi baaqin mut'imin bit tayyibaat nee na ñaar yooyu mooy ponki koor bu njëkk ba mooy yéene waxoon naa dina ñëw incha allah ak nga fegu ci lépp loo xam ne day yàq koor loolu da koo tënk rek waaye yaatu na incha allah al mubtilaat danañ ci ñëw bu soob yàlla euh, kon jëmmi yéene ñu taxaw ci tuuti bala ñoo jàll far benn rek yéene ci koor kon bokk na ci ponk yi ponk mooy loo xam ne jëf ji mënta baax bu àndut ak ponk bi maanaa jëf ji mënta wér bu fekkee ne moom ñëwut moom ponk loolu mooy ponk yéene nag waxoon naa léegi yaa ngi koy def diggante bi jant bi sowe ak bi xëdd di passé biñ naan biñ naan jàpp jot na loolu mooy yéene nga xam ne kon léegi boo néegoon ba ñu xëdd ba noppi nga yéene lu muy tekki mooy yéene ja baaxut koor ga baaxut loolu lay tekki boo nekkoon ba digg bëccëg nga bëgg a yéene suur bale di ñëwaat la muy tekki mooy kon du baax fokk jant bi day so waaye fokk fajar gi day bañ a day bañ a weesu ci diggante boobu nga koy diggante boobu nga koy bañ a dugal bi maanaam su ko defee bu dee nun sunu ngir mii Sëriñ Tuubaa topp loonu muy masabu imam Malik ndax moo ne woon dénk naa leen masabu maalik ndax aw yoon la woo xam ne wu leer la te wu laab la Sëriñ Tuubaa nag ni mu xamee yàlla lépp lu mu wax ne lu leer la àgg na ca dayob leer waaye lu mu wax ne lu laab la àgg na ca dayob laab radiyallahu anhu euh, masa bu Maalik ñoom dañoo wax ne wa kaffat muxtasarul xalil wa kaffat niyatun lima yajibu tataabuhu ñoom nee nañ wa kaffat dana doy ak niyatun benn yéene kese ci gépp koor goo xam ne dañ laa digal nga tegale ko nga xam ne suñu ko tàqale ci misaal weeru koor nga xam ne kon nun dana nu doy rek ci weeru koor bu nu séentoo bu nu séenoo weer wi ci baraxlu bu ñu amee ñaar fukk ak juróom ñeent ñu séenu ko ba gis ko ñu ne ñu ne suba koor léegi kon mën na wax rek ne suñu boroom maa ngi fas yéene woor sa weer wépp ba mu jeex ngir yàlla doy na imaamu Saafihi nag d'accord ci loolu nee na bés bu nekk des ko war a yéeneel moom bés bu nekk ndaw gaaw a fàtte bis bu nekk da nga koy yéene waaye ba tey nag masabu Maalik ñoom nee nañ sopp nañ loolu imaamu Saafi'i wax loolu masaba mbax nee nañ sopp noonu nag ginnaaw boo yéenee weer wépp guddi gu jot nga yeesal yéene ji loolu ñoom lu ñu sopp la kon loolu mooy yéene bu fekkee nit ki dafa yéene ba noppi nag am lu dogaat koor gi maanaam dafa yéene ba noppi daal di am ab tukki ak doonte sax day wor de fokk mu fokk mu yéene bis boobu loolu moom lu mat a bàyyi xel la yéene woon nga koor gépp ne fas yéene naa woor weer wépp yàlla dogal nga war a jóge Daarul Muxti gii war a dem sowu mooy Dakar kon tukki ñëw na léegi tukki bi dagg na dagg na toftale gi nga xam ne ci la ndax yow wëratu la koor dalaa wëratut fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar yow koor gi dalaa wëratut moo tax comme wëratu la nag kon toftale gi dafa dagg kon yow da ngaa war a yéene bis boobu ak donte da ngay war da ko war a yéene diir ba ngay nekk Dakar yëpp bis bu set da ko war a yéene yéene ak boppam danga ko war a yéene yéene boppam léegi boo jógee Dakar ba ñëwaat Daarul ti nag bu la neexee nga continuer waat yéene ji daal di yéene yéene ju bees ne léegi li des ci koor gi lépp nag fas yéene naa woor weer wépp su ko defee nag léegi jërëtu mu di gaar atte boobu mooy mooy valable rek ci jigéen ji nga xam ne dafa gis deret wala ci euh, maanaan deret yi mbërëg wala deret yi deret yi régal wala deret yi bu mu ci mën a doon moom lay doon yéen jooju rek moo koy moo koy gaar eh, naka doona bu fekkee ne ki nga xam ne dafa tuub nekk ab jullit ci bëccëgu weeru koor moom it yéen a jooju rek doy na ko buy doog a dugg kooku xam nga dañoo sopp rek mu woor bis bi waaye waru ko dañ ko sopp waaye nag bu ko moo xam woor na ko wala wóoru ko te woor gi moo gën ngir nuroog jullit ñi ndax dañoo wax ne maanaa wax day tungoom seede comme dafa tuub ci bëccëg gi ne léegi ab jullit laa te mu tombeek jullit yépp di woor ñu ne ko kon comme li nga wax ne ab jullit laa rek donte waru la te ngaa maase ànd ak ñëpp rek ngir fee ngir feeñal sa yéene moo tax dañ koo sopp rek waaye waru ko su ko defee kooku nag bu jëmee ba jant bi so moo xam woor na wala wóorut na def jenn benn yéeneem dana doy wala boog muy xale bi nga xam ne dafa majeur ak ñoo ñëpp rek benn yéene bi dana leen dana leen doy lan mooy ay ay sartam al danañ ci ñëw bu soobee yàlla lan mooy sarti koor dañ koo séddale ñetti xaaj am na loo xam ne dañ naan sart yoo xam ne day tax rek koor gi war la te loolu daanaka du jéggi ñaar te waxoon naa ko mooy li ñuy tudde al buluuxu mooy nekk mu kallaf ak li ñuy tudde al xudratu mooy nga man ko loo cay déggee mooy kon xale koor waru ko tayit bu dee masabu Malik deesu ko ci sax soññ deesu deesu ko ko teg maanaa xam nga bu dee julli ni ko yonent bi jàngale woon naan bu amee nangami at dañ koy dañ ko koy digal bu amee fukki at ñu duma ko ci bu dee koor moom masab Maalik nee nañ déedéet koor daal deesu ci def noonu xale bu dee masab imam Shafi'i nag daa daa wax ne moom aha kay li walaabal ci julli rek moo walaabal ci koor su ko defee noonu lay demee kon ñaar yooyu la kon koo xam ne nekkul mu kallaf koor waru ko koo xam ne da ko mënut moo xam lu mën a tax mënu ko rek koor waru ko moo xam dafa feebar moo xam dafa mage moo xam lu mu mën a doon daal koor waratu ko moom am sart yoo xam ne surutu sexa lañ koy tuddee maanaam day tax boo wooree koor gi mën a baax day tax boo wooree ci atte sariya ñu ne koor gi baax na ba ca njëkk mooy nekk ab jullit ab yéefar moom donte koor war na ko fi ne ab yéefar donte kenn du ko wax na ko jugal dem woor yi ndax moom ab yéefar la waaye fi ne koor gu jot lekk googu mu ciy lekk ak bàyyi gi ci bàyyi naan dañ koy dolli ci mbugal mañ ko waroon a mbugal maanaam deesul wax ne comme ab yéefal la rek jeex na moom na faat njugal ko sawar waaye dañ koy pilis koor gu jot wala julli gu jot julliwu ko dañ koy dañuy yokkaat bakkaar yi noonu yi lañ koy def kon ab yéefar moom xoor euh, bu ko defee du baax waaye bu ko defut ñu bindal ko bàkkaar loolu metti na kon bokk na ci suratu sexa mooy nekk ab jullit bokk na ci li tax koor wér mooy nga woore ci jamono joo xam ne dañ fa digle koor nangu nañ ko ca woor am na jamono yoo xam ne dañuy tere ko ca woor ci misaal waxoon naa ko fi léegi ku négoon ba ñu ne tay la bisu korite nga ne da ngay woor boo waree ku ne xam na ne xam ne na ne du baax waaye lii tax koor wér mooy yéene kon ñetti yooyu mooy ay sartam bu dee sart yi nga xam ne nag mooy tax mooy boole ñaari yi al wujub ak as day tax koor gi wér gannaaw bam la waree bu dee sart yooyu nag moom it ñett la mooy na am xel bañ a nekk ab dof waaye na ànd ak am xelam bu ñu nee dof ki nga xam dafa xëm wala mu perte connaissance wala mu màndi ñoo ñépp dañ ci dañuy dugg ci biir su boobaa fokk da ngay am sa xel koor war la nga am sa xel mën a woor koor gi wér nga xam ne ab dof bu wooroo nit koor ga du wér ndax waru ko te bu ko defee du wér naka noonu bu dee jigéen la juy gis deret koor waru ko te bu wooree tamit du baax bu fekkee nag dafa laab laata fajar ji su boobaa ak doonte sënguwut moo ko gis moo ko moo ko am janaba te sënguwut rek ñoo yam loolu du yàq dara ca koor ga du tee moom dana woor ñetteel bi nga xam ne mooy mottali liy tax koor war la te wér mooy weeru koor tàbbisi bu fekkee kooru kooruk ramadaan la moom fokk weeru koor dugg si bu weeru koor duggut koor gi waru la waaye boo waree du wér maanaam ku nekk ba baraxlu nga ne man damay woor weeru koor di yéene su boobaa koor ga kon du baax loolu mooy ay sartam weeru koor nag mi ngi saxe ci ni ko xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale moo di suumu li ru'yatihi te saxiixu buxaari ak muslim yépp andi ko wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma aleykum fa akmilul iddata na ngeen woor bu ngeen gisee weer wi gisug bët loolu moo wér ci waxi boroom xam-xam yi te ngeen wori bu fekkee ne matal ngeen ñaar fukk ak juróom-ñeent ngeen séenu ko gis ko gisug bët bu fekkee ne nag dafa am lu dox seen diggante weer wi ba mënu leen koo gis na ngeen matal saxbaan bu dee saxbaan la wala koor bu dee weeru koor la ngeen matal ko fanweer kon mu mel ne coow yi ci borom wala boog coow yi ci nit ñi di coow yépp lu mënoon a ñàkk la ndax hadis bi moom daa leera a leer leer ba jéggi dayoo sax lii moom buñ maanaam bu fekkoon ne rek dañuy dañuy toog ba baraxlu ñu wàññi ne baraxlu am na ñaar fukk ak juróom-ñeent ñun ñëpp ñu taxaw xool bu fekkoon loolu rek lañ sukkandikoo ñu xool gis matal sàrt gis ya bu dee masab Malik moom ñoom nanguwuñ kenn nit ak lu maanu maanu dañ naan nanguwuñ ko ndax xadis ba ko tegtale nee na nu gis nañ gis nañ luy wane doyadik xadis ba moo tax ñoom duñ ci sukkandiku yeneen masaahib bi nag waaye yeneen masaahib bi sax ku mel ne imaam Ahmad ak Abu Hanifa dañoo wax ne bu dee kori dañoo wax ne bu dee bu ñu dugg ci koor gi bu dee gisu kenn baax na waaye bu ñuy wari moom duñ ci doyloo lu dut ñaar kon xam nga ñaari waaye li wérte wóor rek mooy suñu jamono jii ñu nekk moom jàpp naa ne ñoom ñëpp buñ ñëwaatoon yaakaar naa darañ yokk ñaari sax yóbbu ko juróom ba fukk ndax naafiq gi daa bari lool ak wax lu du dëgg koo xam ne lu dul dara sax da nga wax lu du dëgg rawatina rawatina luy dara kon kon mel na ne loolu mat naa sàmm kon mel na ne jëmmi xadis bi rek leer na leer goo xam ne moom euh, weeru koor ci lay saxe kon bu dee bu Maalik ñoom gisug ñaari nit ñoo xam ne ñu maanu lan nekk aw góor nekk gor waaye ñu bañ leen a xam ci ak caay-caay naa loolu ku dana jafe bu fekkoon ne ku wax ne gis naa weer wi rek ñu xool ci moom yii na nekk góor na nekk as gor buñ ko xamee ay caay-caay yaakaar naa dana bari ñu bari ñu gis weer yi ba noppi ñu delloo leen ñu delloo seenu seenu gis wala boog mbooloo gis ko moo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo maase ci naan gis nañ weer wi ci ay caaxaan wala boog mën naa am sax mbooloo mooma ñun xamuñu leen waaye daa am meneen mbooloo ñu leen gis wala boog ñaar ñu maanu ñi nekkuñu fi waaye ñeneen ñaari ñu maanu ñoo jële ci ñoom ñu ko borom Muxtasaru Xaliil de waxee naan waa wa amma in naxala bihima anhuma yooyu nga xam ne daal loolu daal mooy ñaari ña nañ ko gis wala mbooloo nañ ko gis moo xam ñoom ñoo ñëw wax ko wala daa am ñu ko jële ci ñoom ñu wér ñu ñu tollook ñoom ñëw wax ko bu mu ci mën a doon rek loola moom day baax incha allah euh, kon loolu moo aji ci wàllu saxu weeru koor bu fekkee kenn nit dafa gis weer wi kenn nit kese dafa gis weer wi nga xam ne moom ci baraxlu lañ nekkoon di seeni weer wi kenn gisu ko moom mu ne gis na ko da ko war a wax bu ko waxee ak donte dañ koo tuumaal ne ko waxoo dëgg wala nanguñu ab attee mi du tee moom ci boppam moom dafa war a woor bu wóorut sax day kafaara ndax faman shahida minkum shahra jaa tax moom fokk day woor waaye bu doon ci kori nag dañ naan ko doo wari bu doon ci kori nit ñi seenu weeru kor wi gisuñu ko moom dong mu gis ko waaye moom xam na diggante ak yàlla ne gis na ko dañ naan ko déedéet doo doo yi ndax da ngay indi fitna ci jullit ñi mu mel ne ñii dañoo woor ñii wëri waaye nee na nu bu fekkee mën naa wori ci secret ni ki bu dee lu mel ne jigéen nga xam ne mën naa lekk ak ku ko gis da nga yaakaar daa am déret rek wala mu wala ñu jàpp ne dafa feebar wala mu tukki wala yu mel noonu nga xam ne man da nga xam ne dañuy njortoon rek ngant lii moo tax mu yi waaye du gis gi mu gis weer su boobaa loola fuqaha yi nee nañu nee nañu dagan na euh, léegi nag ndax ñii bu nu gisee weer wi ndax gis ganu gis weer wi moo xam ca korite la wala moo xam ca koor ga la li ñuy tudde rek ixtilaaful mataalii ndax day war ñeneen ndax day war ñeneen loolu moom duma ci duma ci yàgg lool ndax dafa am xadis boo xam ne daa leeral loolu leeral goo xam ne man doyloo naa ndax ku baax ko kii ñu tudde kuréy bu nettaleem bu siiw boobee mu nettali wax ne dañ ko yónni dañ ko yónni woon umul fadl bintu xaaris da koo yónni woon saam fa la muawiya nekkoon di ab saxaaba mu dem fa ba mu doxee yónneen ba yàlla dogal weeru koor fekk ko fa mu seenu weer wa gis ko mbooloo mépp gis ko ba mu xaawee mi nga xam ne saxaaba la gis ko mu toog foofa ba weeru koy ri daanaka di waaj a jeex mu doog a ñibbi si madinatul munawwara ñëw gis ibnu Abbas ibnu Abbas ne ko na ngeen def ak seen weeroo foofa nu ne ko noonu ca seenu bu njëkk ba lan ko gis mu tombe woon ak ajjuma ibnu Abbas ne ko yow sax gis ko ko mu ne ko man mii gis naa ko même mu xaawee sax gis na ko ñépp woor Ibnu Abbas na ko nun dey séenu bu mujj lañ ko gis muy gaaw te dañoo fas yéene woor ba am fanweer wala ñu gis ko rek mu ne ko da ngaa mënta doyloo ku tul ne Muhaawiya moom gis na ko gis gu weer lu tax mënoo kaa doyloo mu ne ko hakasa amarna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñu yonent bi digale woon ay ay loolu daa leer kon daa mel ne yonent bi daa digle woon ne ku nekk na nga séenu weer sam réew rek moo tax imaamu Saafi yi loolu rek la sukkandikoo moom doyloo dara loolu rek. la sukkandikoo même mazahib bi sax aljumhur am na fu ñu daje ci ne donte dañoo wuute ab séntuwaayu weer it bu ko ñenn ñi gisee ñenn ñi danañ ko kii waaye imam Saafi ba mu des moom moom mësu caa ànd moom moom ku nekk rek sa kooru bopp bu fekkee ne dañoo wuute ay séntuwaay mooy ixtilaaful matali euh, kon loolu moom noonu rek la demee su ko defee nag lan mooy wala boog yan mooy yàq koor te yi yàq koor daanaka. ci la kafaara di feeñe ci la alxadaau kese di feeñe maanaam fay kese ndax kafaara moom mooy nit ki dafa def lu yàq koor ba noppi te fekk moo ko tey nga xam ne moom moo ca jublu ak mooy yàlla bu dee fay nag mooy nit ki dafa def lu yàq koor waaye moom da ko caa jubluwut ñaar rek la dafa juum lekk wala dafa juum naan wala dafa juum génne maniyu wala mës yu wala yu mel noonu kooko fay rek moo koy war moo tax daanaka loolu takk-takk la ak donte nag donte nag léeg-léeg nit ki mën naa tey def lu yàq koor te kafaara du ko waral lu mel ni génne masiyu ndax masiyu moom dañoo wax ne du waral kafaara mutlaqan looloo tax su ko defee yi yàq koor moom mën ngaa lim rek ne bu njëkk ba mooy mu kallaf dem sëyëg koo xam ne ku ñu mën a sëyal la maanaam mu kallaf mu góor dem sëyëg jigéen joo xam ne toll na fu ñuy sëye ak moom kooko day koor ga day yàqu ba noppi boole ci bu fekkee moo ko tey day kafaara bu fekkee kon dafa sëyëg koo xam ne tollut fu ñu mën a sëyëg moom moom moo sàggan rek ba sëyëg moom kooka koor ga du yàqu kooka koor ga du yàqu waxuma day fay waxuma dara waaye koor ga ci boppam moom da dul yàqu ah ba mu des nag bu fekkee ne dafa dafa génne mànniyu su boobaa mànniyu ba moo tax waaye jëmmi sëy ga rek moom dee su ko xalam rek neen mooy yàq koor ga kon kooku moom gis nga day yàq koor te bu ko teyee day kafaara bu fekkoon dañ kaa forcer wala dara day fay doo yem ca wala bokk bokk na ci yàq koor mooy génne maniyu wala masiyu moo xam génne ga moom moo def li ñuy tuddee muxaddamatul jimaa maanaam nit ki di fow jigéen wala di focc boppam wala yu mel noonu wala di xalaat loolu lu ci nit ki def ba mu ëpp ko doole mu génne maniyu bu dee moo ko tey ñu ne na fay kafaara bu dee teyu ko nit ki koo xam ne dafa yàlla da ko nattoo mu nekk li ñu tuddee mazza am na ci saxaaba yi koo xam ne nee na yàlla dafa ma nattoo woon ma nekk koo xam ne rajulun mazza mooy góor goo xam ne génn man yu dafa yomb ci man xam nga kooku moom loolu kooku moom loola du yàq koor ga bu dee lu mel noonu nga ah daa siggi rek gis jigéen rek daal di génn man yu loolu deesu ko boole ci yii fokk day nekk loo xam ne lu ñu baaxoo la bu dee xool dañuy dañ cey dañ cey dañ cey sart fokk mu nekk xool boo xam ne yow ma koy xool xamoon nga ne doo ca mucc wala boog yaa ngi ko ba napp boole ca yëggaloo xool ba bu fekkee nit ki xam na ci boppam ne moom day bu gisee dara loo xam ne day yëngal bànneexam lu ci ëpp day génne man niyu wala masiyu wala mu xam ne su xoolee dara gis na liikat mën na caa amee bànneex bu yàggalee xool ba fixé ko loola day génn ci moom ba nag mu def ko kon kooram day yàq te bu dee man niyu la da cay boole kafaara bokk na ci li yàq koor mooy wàccu tatay ko maanaam sabab ak wàccu day yàqu koor waaye jekk-jekk wàccu noonu rek ni ki njóobeen bu lekk lu ëpp rek sëgg rek jekk-jekk mu génn nga xam ne moom defu ja genn genn coobarewu su boobaa loola du yàq koor ga waaye bu ko tayee nag day yàqu naka noonu niñ koy tënke rek lépp loo xam ne lu yolom la nit ki àggale ko ba ci ak bëleem rawatina rawatina ak mbàqam boo nee bëli moom jeexal na wax loola day yàq koor moo xam ak lekk la moo xam ak naan la moo xam lu mu mën a doon te mu nekk loo xam ne nit ki moo ko jàllale ak doonte tëyu ko ak doonte tëyu ko nit ki koo xam da doon galax ni ko far mu rëcc wala yu mel noonu su boobaa loola koor ga yàqu na wala muy sangu ci lu mel absence far ndox ma rëcc jàll su boobaa koor ga day yàqu bu ko tayee nag tay lekk wala naan moom waxaale wuñ ko koor ga day day yàqu bu dee masa bu Malik bii wala dafa mel ne lu puudaru lu am puudar yooyu yëpp dañ koy limaale ci yàqu koor boo xam saxaar la soo xam ne day composé ak lekk wala puudar la boo xam ne day composé ak naan yooyu yëpp bu àggee ci bëli ga day yàqu koor ga bu dee nag cin loo xam ne dees ciy togge kooka moom dañ ciy sart ne fokk dañ koy dañ koy xeeñtaniku maanaam boo fekkee nit ki moo ko xeeñtu ba mu jàll ca bëli la koor gay doo ko yàq bu fekkee ne loola amut loola kon koor ga du koor koor ga du yàqu maanaam ni ki daa fekk cin rek mu ubbi rek saxar si jekki-jekki ne saraax ko loola du du yàq dara ca koor ga insha allah kon bu xeetu yooyu saxaar yeeg xeetu cin yeeg yu mel noonu dañ ciy sart mu yow yaa ko xeeñcul sa bopp bokk na ci liy yàq koor mooy nit kiy def lu mel ne gàll gàll mooy ñam wi nit doog ko lekk daanaka yëggut mu génnaat lekk lu ëpp dana waral mu génn ba ci gémmiñ gi mu daal di rëcc jàllaat kooku ak donte tëyoo ko day yàq koor ak donte tëyoo ko day yàq koor wala boog nit ki di sikk sàkk ndax fajar ndax xëdd paase na wala paase wut mu daal di lekk nit ki di sikk sàkka ndax xëdd na wala paase wut mu daal di lekk loola day yàq koor bu fekkee ne da caa mujj am lu leer nag nekki bu fekkee ne daa mujj am ko ne ko ah yow de xanaa waxoo bi ngay bi ngay naan ndox. nga ne ko waaw mun la wax booba xool naa sama montar waaye boobu fekk na cinq heures dix rek moo jot nga naa ah, kon de alhamdulilah kon booba koor ko du yàqu waaye bu fekkee ne da caa amut lu leer nga ne moom amuj xamu ca dara lu leer wala boog sax ginnaaw ba xam na ne moom heure boobu fekk na xëdd passé suur booba da koy da koy fay mook mook ngay sikk saaka dog jot nag dogut nga dog yam rek ñoo yam même àtte bi bu dee ci yeneen masaahib bi nag nee nañ lool du yàqu koor ndax alxuraan daa wax ne wakulu washrabu xataa yatabayyana lakum xataa yatabayyana lakum alxaytul abyadu min alxaytil aswadi min alfajri maanaam xataa yatabayyana gi ñoom loolu lañ wax maanaam ñu ne dangaa war a lekk ba mu leer la ne fajar gi moom fi mu toll yi mi ngi mi ngi jàll wala ba mu wala wala boog saa yu la leeree ne jant bi sono rek ñu ne mën ngaa mën ngaa daal di dog su boobaa nag ñoom sikk saaka boobu dañ naan ko fay du ca war bu dee masa bu maani nag fokk da ngay fokk da ngay fay fokk da ngay fay rek yem ci waaye doo kafaara bokk na ci liy yàq koor mooy di soccoo dara walla mu wala mu nekk socc boo xam ne dees la ko doon tere ni ki socc bu tooy nga xam ne dañ la koy tere boo ko soccoo ba mu daggatoo sa gébiñ gi nga wan na ko ak doonte da ngaa juumit dala rëcc du tee loola moom day yàq koor ga waaye bokk na ci li yàq koor it mooy yëkkati yéene yëkkati yéene maanaam nit ki woor ba mu yàgg rek mu ne man daal man daal ma man daal wóoratuma loola day yàqu koor ga waxuñu nag maanaam nit ki ne ci misaal nit ki woor ba mu neex ko mu ne man daal su ma àggee kër ga dinaa dog loolu bokku ci rafu niyya moo tax boo demee ci fawaakihu dawaan yi def na def na ci leeral yu am solo ndax daa nuru yëkkati yéene yëkkati yéene moom mooy nit ki ne man daal wóoratuma wala mu mu yëkkati yéene ci boppam waaye bu fekkee dafa wax ne dinaa def nangam te defu ko loola yàqul dara mi ngi mel ne kuy julli ba ci biir julli gi mu ne man daal bala maa sëlmal dinaa ree xam nga ree moom day yàq julli waaye yàlla dogal mu julli ba sëlmal réewut kon kay daa waxoon dara te defu ko rek kon loola du yàq dara ca koor ga bu dee julli du yàq dara ca julli ga kon yëkkati yéene day yàq koor yii ma wax nag daanaka boo ko tënkee rek na ma ko tënkee woon mooy boo ko defee te fekk ñàkk a la ñu ne la da ngay fay yem ci boo ko defee te fekk yaa ko tey ñu ne la dangay ngay ba mu des mashabu imaamu Shaafi'i radiyallahu anhu moom nee na kaffaara lenn rek moo koy waral muy sëy kese kese kese kese nee na moom rek moo koy waral maa ne ki lekk te tey ko sax nee na day fay rek te kafaara kat maanaam ki nga xam ne dafa jaxasoo jigéen te te ko sax nee na bala kaa kafaaraa waral day fekk mu mu yéene woon a woor waaye bu fekkoon ne tey jii ci guddi ga amut yéene jékki-jékki dem jaxasoog jigéen ci bëccëg weer ko nee na du kafaara ndax koor dafa nikkut moom noonu la ko gisee nga xam ne moom loolu rek mooy tax mooy waral kafaara waaye lekk ak naan ak yépp tayit euh, yi ñu doon lim sax naan ku lekk te tëyoo ko wala ku galax ndi mu rëcc la ak yu mel noonu yooyu moom dafa wax ne kooko du fay ndax mu sukkandikoo ci doon wax naan ku woor juum lekk wala naan dafa mel ne yàlla moo la leel mu wax ne kon ndekam yàlla moo la leel kooku wër ta fay loolu nag wuute na ak nun li ñuy sukkandikoo ci imaamu daari xijrat yi euh, kafaara dafa am ay sart maanaam nit ki bu defee luy tax kafaara war ko fokk day day dajale sart yi maanaam fokk day dajale sart yi kafaara ga doo doo koy war maanaam bala ñu laa wax ne fokk da ngay kafaara lii day am yuy daje ci yow yoo xam ne juróom la bu njëkk ba mooy la nga def day nekk lu ñu tay boo ko tëyut kafaara du la war ñaareel bi mooy da nga koy def ci sa coobare kon buñ la forcé buñ la forcé kafaara du ci war ñetteel bi mooy dangay ngay xëtt wor may weeru koor ci misaal bu weeru koor xasee ba jàll nit ki di fay ay borom jekk-jekk sëy ta tay ko wala lekk ta tay ko kooku xëttut xëttut maanaam wor may weeru koor dañoo génn koor gi moo tax fay rek moo koy war moo tax fokk xëtt sart xëttu maanaam ormay weeru koor da cay bokk euh, bi nga xam ne nag euh, moo ko ñeenteel mooy fokk ki nga xam ne moo def jëf jooji ba kafaara war ko day xa maanaam la jëf ji xamoon na ne dafa xaraam maanaam xamoon na ne woor di lekk dafa xaraam wala woor di génne mani wala nangam xam na ne dafa xaraam ak donte sax xamutoo ne kafaar dana ko war waaye xamoon na ne dafa xaraam rek su boobaa bu ko defee rek euh, kafaara da koy war lu mel ne kuy doog a dugg ci lislaam xamagut diineem woor ba mu neex ko mu sonn rek daa di lekk ñu ne ko yow xanaa xamoo ne lii nga def baaxut bakkaar la mu ne ah wax dëgg yàlla xaw ma ko damaa yaakaar ne rek euh, ku mu neex lekk wala nangam su boobaa loola des koy jéggal ndax dafa xamut ne dafa xaraam waaye nag bu fekkee dafa wax ne man moom xamoon naa ne woor di lekk wala naan wala génn manu dafa xaraam waaye nag li ma xamutoon mooy su ma ko defee kafaara dama ci war loolu du ci yàq dara du tee du day kafaara kon yii bu dajee ci nit ki rek kafaara da koy war bokk na ci liy waral kafaara te tudduma ko mooy li ñuy tuddee ta'wilul ba'id daa am lu fuqaha yi di tuddee ta'wilul xarib ak ta'wilul ba'id ta'wilul xarib nag su ma ko doon misaal mooy nit ki dafa sukkandiku ci lu am daa am lu am ba noppi moom nga mbir mi am na mu sukkandiku ca am googee daa di juum kooku ta'wilul qarib lañ koy tuddee mooy koo xam ne dafa euh, bi maanaa dafa juum lekk ci bëccëgu weeru koor dafa juum lekk ba mu juumee lekk ba noppi nag mu ne ah, koor de nee nañ woon ku ci lekk sa koor yàqu na daan ne te koor gi yàqoon damay fay naa continuer lekk kooku loolu kenn du ko ko kafaaraloo ndax lim sukkandikoo dafa am mooy lekk gi am na ba noppi dog dog gi dafa am ba noppi wala boog lu mel ne ñu woor fanweereelu fan ci weeru koor maanaam jour bi nga xam ne mooy nekk fan weereelu fan ci weeru koor gi mu toog ba ay trois heures mu xool asamaan si rek gis weer wi mu daan ah alxuraan de nee woon wala boog yonantu ba neere woon suumoo li ru'yatihi waaye wa aftiroo li ru'yatihi bu ngeen gisee weer wi nangeen ngeen na ngeen woor waaye bu ngeen gisee na ngeen wori kon nag wari naa te fekk bu dee masab Maalik weer woowu dañ koy moomalee jour ba ca topp moom kon waaye kooku li tax ñu jéggal ko ne ko fay rek mooy rey war mooy lam sukkandiku dafa nekk lu am bu dee tawilul baxit nag mooy koo xam ne moom li muy sukkandiku dafa amut ni ki jigéen joo xam ne nee na la trois bu nekk damay gis mbërëg damay gis damay gis deret comme suba la la trois kon suba fa séenumaa woor daal di xëy suba rek tàmbalee lekk ak naan kooku dañ koy kafaaraloo ndax lam sukkandiku dara da ca maanaam dafa njortu dara rek teg ca tànkam fu yi ne ak doonte sax la mu njortoon am na du day kafaara ak doonte sax la mu njortoon am na muy far na gis sax deret ñu ne du mu kafaara loolu nag am na tuuti werante bu xaw a sew ci biir sax masar bi ñu ne bu fekkee gis na loole du kafaara waaye li rek mooy fa mu sukkandiku woon daa amut ndax baaxoo naa gis nangam tax ma dog ca loolu moom ku nekk xam na ne Euh, jaaduwut kon loolu la ñuy tuddee kon koo xam ne dafa def tawilul dafa sukkandikoo ci loo xam ne xel nanguwu ko niki mu mu woor ba ci digg bëccëg mu daal di jëw nit mu daal di jëw nit jekk-jekk daal ne ah alxuraan ne waxoon na ne ku jëw nit mel na nga ne ku lekk maanaam ku jëw nit mel na nga ne ku ko lekk mu ne comme lekk naa nag xaaral ma far dog yooyu yëpp waxi caaxaan la xalaatub njóobeen la jubut moo tax kooku des koy des koy kafaaraloo moo tax yooyu rek mooy yi nga xam ne moom dañ ci kafaara mooy sarti kafaara yooyu euh, su ko defee kon nu gàttal rek indi li ñuy tudde almandubaat te tëje ko xëy na yi ci des bu fekkee am na ay tuuti laaj ñu mottalee ko ko bokk na ci li ñu sopp ci weeru koor mooy yow mu sakki nit ki jàpp ko bañ koo bañ cee lekk bañ cee naan waaye waxuma nag mu jublu cee woor ngir jublu ne bu dee weeru koor la yàlla dogal na woor naa ko bu dul weeru koor ma def ko la deret bokk na ci li ñu sopp ci koor mooy kii doog a jébbalu ci diine ji mu bañ a lekk loolu daa mel ne waxoon naa ko li des ci bisam bi bokk na ci li ñu sopp ci weeru koor mooy bu amee ay bor mu gaaw koo fay waaye bu koy fay tamit mu tegale ko ak donte waru ko bokk na ci li ñu sopp ci koor mooy fekk saw làmmiñ ci wax du amut njariñ waxuma lu xaraam nag ndax lu xaraam moom fekk ci saw làmmiñ dafa xaraam naka jekk koor ak budul koor ñoo ci yem kon kaful lisaani xawlaa ga sëñ ba doon wax mooy fekk saw làmmiñ ci wax joo xam ne amut njariñ amut njariñ fala tujaalis ghayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad ñaar yooyu bu fekkee doo ci am benn rek baaxut bokk na ci li ñu sopp ci koor mooy gaaw a dog taajil taajil maanaam euh, taajilul fitri waaye nag sëñ Tuubaa da caa yokk ne mim baax di xurub lu am solo la mooy loo gaaw a gaaw a dog na fekk jant ba sox bokk na ci li ñu sopp mooy yéex a xëdd waaye loo yéex a yéex a xëdd nag bul nekk ba xëdd paase nga di ko def waaye nga sësale ko ca ca noddu ga maanaam nga nga bàyyi xëdd ay 15 minutes ñuy doog a noddu bokk na ca lañ ci sopp mooy booy dog boo ko amee nga doge lu tooy rawatina mu nekk tàndarma ak yu ko nuroo Euh, bokk na ci li ñu sopp ci koor mooy woor bisub arafa ak booy tukki tamit nga woor ci masabu malik radiyallahu anhu ak juróom ñetti fan ci weeru tabaski ak bisu arafa ci boppam waxoon naa ko bisu arafa lu am doole la ndax yonent ba nee na woon day da leen da leen ni faral bakkaari at mi ngeen nekk ak at mi ngeen ak at mi ngeen jëm bokk na ci li ñu sopp ku ko woor mooy bisu asura ak tasua mooy weeru tamxarit buñ ca duggee juróom ñeenteelu fan ba mooy bis bi nga xam ne guddi gi ci la njóobeen yi defar cere ak bu ñu xëyee suba bis bi ñuy def ñaani mooy bisu fukkeelu fan ba ak weeru muharram boobu ñu limoon la ca des lépp nga far ko mottali woor ko mooy sa Tuubaa noonu wax naan sard maanaam màng ko lu mel ne weeru rajab ak muharram boo weeree boo wooree lee nga xam ne moo jiitu woon ci taasoo ak ansoora yooyu yëpp ak jëmmi rajab yooyu yëpp sopp nan ko sopp nan ko ko woor ak bisu altine bu nekk ak bisu alxamis bu nekk ak talaasata ayaam min kulli shahrin mu la sëñ Tuubaa doon wax imaam Maalik fonkoon na ko lool wa kaana maalikun yu yudim googu mu doon wax euh, nee na imaam Maalik dafa saxaloon weer wu nekk mu woor ci yetti fan lool nag ni ko mashab Maalik jàngalee mooy da ngay woor fan bu njëkk ba muy premier jour bi woor fukkeelu fan bi ak benn ak ñaar fukkeelu fan bi ak benn noonu lañ ko noonu lañ ko jàngale euh, kon mbokk yu tedd yi lii lañu sunu boroom may ci tawféex ñu mën koo tënk ci jotaay bu am solo bi di jéggalu yàlla te di leen jéggalu di ñaan sunu boroom mu nangu ko te làq ko fu yàq egut def na nuy dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa yu Sëriñ Tuubaa nangul seenu taalibe in uridu ila al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Aliou Badara njaay ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax tey jii nii te mu aju ci wàllu koor mu aju ci lépp loo xamante ne euh, aju na ci wàllu koor rek nga leeral ko ci anam goo xam ne anam gu matala la xam naa ne ngir njëkkante waxtu rek euh, am na laaj yu fi nekk yoo xamante ne dafa naa bari tuuti waaye xam naa ne dañ ci jukki yenn laaj rek su ko defee sëriñ bi tontu ji balay waxtu wee agsi kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmed Mbow arrahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil imaan di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral seeram te bàyyi la ak sa xel tomb bi am nañ ci lu kawe laaj yi firndeel na ko xatu waxtu wee waaye laaj yi bari na lool waaye dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek kii nee na daa wooroon ci weeru koor yàlla dogal mu jub ci bi weeru koor bi jàllee muy fayaat jubuwaat ci bis boobu léegi nan lay def euh, ki nga xam ne day fay weeru koor far juumaat ci <clears throat> boo demee ci bu dee mësa bu Malik dañoo wax ne daa am wuute bu ci am wuute ba nag ñenn ña dañoo wax ne day àggale bis ba ba noppi fay beneen bis ñenn ña ne déedéet day bàyyi bis boobee rek te fay beneen bis insha allah jërëjëf yi dañuy laaj lu baree bari lido lido yi xale yi ak jigéen ñi di def lan lay def ci koor ak lu muy wàññi ci koor. Euh, lido de xanaa li muy def ci koor mooy yàq ko mooy wàññi ci lu bare ndax ni ma waxee woon ci xaddis bi yonantu bi rek daa bokk ci xaw la suuri ak amala bi ndekam sunu boroom moom mi moom koor te ne moo koy fay nee na ku mënta bàyyi woor ba noppi di def yëfi caaxaa na ko wax. awma soxla ci nga bàyyi lekk ak naan kon mel na ne kii lido moom boo muytul rek léegi mu dugg foofu ki nee na dafa woor bu bëccëg mu nelaw yàlla dogal mu gént am lu génn ci moom luy niroog man yu wala man yu kon léegi nan lay def euh, wàllu génne mani yu ci bëccëgu weeru koor li tax mu yàqu rek mooy li ma ci wax mooy mani yu moo xam ne boroom moo ko coobarewu génne ko niki xool lu xaraam wala yu ko nuru walla muxaddamatul jimaa di foow ak soxna wala yu mel noonu bu dee nit ki nag daa tëdd gént ko moom loola du yàq dara ca koor ko bu yeewoo rek na sangu insha allah. jërëjëf mbokk mi nee na dafay laaj waxtu wi Karature di wax wala waxtu wi ñuy wax jàpp jot na moom da koo fekk mu nekk ci ay xéwalam léegi moom lu muy def. waaw bu dee waxtu wi ñuy wax jàpp jot na day njóobeen bu mu fekk nga am lu nekk sa gimiñ la gën rek mooy man ngaa jàllale loolee nekk sa kimiñ te daal di gallaxndiko fas yéene jàpp daa wuuteeg nag euh, jamono yi ñuy nodde bu doon jamono yi ñuy nodde moom kooku day fekk xëdd passé na bu yàgg moo tax ndax dañuy wax ne diggante bàyyi xëdd ak noddu gi na ko xadis ba waxoon diggante la boo xam ne manees warees na fee mën a jàng juróom fukki laaya yoo xam ne njàng ma du gaaw ba ëpp du yéex ba ëpp loolu nag boo ko takkee day jege fukki minute ak ñett ak yooyu fekk nga yoroon guuxu kafeek yu ko nuru moom mën nga koo jàllaat rek daal di gallax ndiko te daal di jàpp insha allah jërëjëf mbokk mi mu ni ndax pikiiru dina yàq koor wala ndax perfection yi ñuy monteel ñi nga xam ne ñoo tawat itam ndax yooyu dana yàq koor waaw bu dee pikiru moom li ëpp ci borom xam-xam yi rek nangu nañ ne du yàq koor ndax nee na nañu nekkut loo xam ne luy àgg ca mbàq ga la ndax pikiru ñaare day contre dara contre ay micro wala contre yu mel noonu contre sibur wala yooyu bu dee lu mel ne perfusion nag yooyu moom dañoo wax ne day yàq koor ndax lu ca ëpp la koy composé benn luy composé luy jariñ lekk la wala luy jariñ ak naan looloo tax ñu ne loolu moom day yàqu koor. ki mu ne ndax bët mënees na cee def lu yàq koor. Euh, bët nga def ca dara fuqaha u Malik nee nañ boo ca defee dara ba mu àgg ci buli ga koor ga day yàqu. bët ak lu mel ne nopp ak lu mel ne bakkan ñoom dañoo wax ne daanaka dafa xëttaloo dañoo wax ne moo tax boo ca defee garab bu fekkee ne dafa àgg ci bëli rek day yàqu euh, neenu na nag bu fekkee ne loolee nga ci doon def daa nekk lu mënta ñàkk nit ki nit ki daa tawat tawat joo xam ne moom bëccëgu weeru koor laka ca mën a def nga xam ne mënta ñàkk su boobaa bu ko defee ci bëccëg gi doonte àgg na ci bëlikaat loola du yàqu koor ga ki day laaj mu ne ab soccu bëccëg weeru koor ndax nit ki socc bi muy socc mën naa dog kooram wala bu koy dog nan la koy doge socc moom lu baax la bokk na ci sunna sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bu ma ragalutoon teg leen coono dinaa ko farataal ci yéen bu dee ci koora nag dañoo bëgg booy socc nga soccoo bant bu wow socc bu wow ndax liñ ciy bañ mooy booy socc lay daggatoo daggat daggit yooyu bu dajaloo nag bu àndeek tifli di nit ki wan na ko rek kooka day yàqu koor ga moo tax waaye su fekkee socc boobu la moom du aay. lépp loo xam ne daal nit ki da ko sex ci gémmiñam ba mu jur luy nuroo ko ñam loola bu jàllee rek kooku day yàq koor ga. jërëjëf mbokk mi da doon laaj luy tàqale diggante as-siyaamu ak as ci ni mu ko ni mu dikke as-siyaamu ak as-sawmu moom bu dee ci wàllu déggin bi moom man xawma ci lu leen tàqale xëy na ci baat yi nag ak tëggin yi moom. nuroo nuroowut ndax benn bi jamxu taksiir lay nuru am maa jëmmi maanaa mi nag man xawma ci ak wóote bismillah